wàllu bakkan ba léegi beneen mbindeef moo mële mu ne walaazimin nafsanan ngay xarek moom ba fexe mu ko bu ko mu noot la yow kay yaa ko war a notta di ko xisaab saasu ne kon nag walaazimin nafsa deel takkook sa ba sa bakkan dee ko takkalool lan nga koy takkalal bi zikril mawti dee ko fàttali dee saasu ne xam nga bakkan en fait bakkan moom len nay tax mu dal tudd yàlla gu bari ay salaatu ala nabi yu bari wala nga tiitloo ko looloo tax mu ne nemm waaw ni xar moo mu ni mu kii euh, euh, xaj bu bu bon boobu di karaate nga xam ne dóor nañ ko yépp bam ne nemm mënatu jóg teg baat bi ci suuf di xool mënatu la sax yëngu pour bakkat def noonu soit waa ji day am day nekk day sóob ci géeju borom bi tabaaraka wa taala bu boobaa moom moom day am problème wala rek mu tiitloo ko waaw tiitloo ko loolooy tax mu ne nemm ni xarum yar waaw waaw <laughs> salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam tudd borom bi tabaaraka wa taala ci géej yooyu day tax bakkan nemm waaw léegi nag mu ne yow dee ko ak ak di ko tiitloo bu tiitee moo tax mu ne dee ko dee ko dee ko fàttali di ko takkaloo del takkook moom di ko fàttali dee ndax dafa ragal dee yii sa <laughs> moo tax ma gaa yoo xam ne <laughs> fooy tudd dee nii boo bëggee ñu jóge ci ndaje mi rek tuddal dee da ngay jékki rek bu ñuy dem sax du tàggoo <laughs> wala ñu dégg ne bërëb sàngam foo dañ fay dem lu bari de diw am na ko fa gaañu temps yooyu yëpp kenn kaay dem ci dëj ba moom moo nga ra tër leen ren bi leen la ñemale <laughs> waaw kon nag takkalal takkool ak sa bakkan bi zikril mawti di ko fàttale dee waaw waxawli yi ak tiitaangeem dee yii sukuraatam dee mu koy fàttale ko xam nga nit ki muy fàttale ko rool que jamono ju nekk mën naa faatu moo tax yonent bi alayhi salaam waxoon lu mel noonu Seydina Mawlana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ne ko yaa ghulaam kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir tariq wa'ud nafsaka min ashaabi al-qubur ne ko yaa ghulaam eh yow sama yow yow ndaw si yow yow ngone si hein hein kun fi dunya nekkal ci àddina bi ka'annaka gharib mel ni yow da ngaa nekk ab tumuranke ab étranger. aw abiri sabil wala tariq wala kuy jéggiw yoon waxtu wa ngay jéggi yoon wi bariwul loolu mooy àddina waaw bés boo sëncee nag jàpp na yow yoon wi yaa ko moom ba toog fanaan dangay da ngay attaaya benn camion jóge fee daal di lay dëgg waaw loolu mooy boo fa taxawaaloo di nekk leneen lu wuteeg fa nga jëm muy alaaxira nga nga war a jëgmal lépp lu lay tax boo fa demee mu neex nga génn ci la lay moytandikuloo mbugalu ëllëg fa nga jëm nga xam ne bu xàll wii wàll wi nga jóge côté bi nga jóge di dem beneen côté bi mooy àddina ah nga jóge dem alaaxira ah fa fa mooy da jóge fii ci yàlla ndax moo la génnee ci sa biiru ndey léegi nag àddina ngay jaar mooy yoon wi ngir àgg alaaxira bés bu dee yow da toog ci yoon wi yàpp ne fii yaa fi sanc di fi dóori concert ak yu nekk di yëgadi yow xamoo yow li nga fa nga jëm waaw ndax da koo fàtte ndax doo ko fàttaliku waaye kuy fàttaliku dee saa naka lay defe bàkkaar yooyu mu ne ko nga wala nga melal ni jàppel na sa bopp mel ni kuy jéggaw yoon wa'ud nafsaka dadeel boole sa bopp di compter sa bopp min ashaabil qubuur ci ñi nga xam ne saa boo xëyee balaa ngoon ngee jot nañu war a rob jàppal na yow ci nga bokk waaw moo tax Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhu ah taalibeem bi ne moo taxit Abdallah de du ma soon a xëy du du du jaay jàpp ne moom du ngoon du ko fi fekk de te bu ngoon jotee du jàpp ne bëccëg xëy dina ko fekk kooku mooy mbir mi loolu la kon dee ko fàttali dee wa hawli yi ak tiitaangeem dee ma tirasil fawti ak ah nga ciy boole nag di mooy tëndeku faat la yi nga xam ne moom nga waroon a def waaw loolu moom il faut nga ko ciy boole kon loolu la nii daal ngay mën a jaar ak bakkan boo koy xeex tiital ko dee ko fàttali dee tiitaangeem dee ak di bañ yu baax yi di la rëcc waaw maa tiraaz maa tiraazil fawti mu ne wa kun madal azmaani minha fi lxadar kaman yulaaqi asadan yabghi darar mu ne ba léegi lool rek du doy de ak <laughs> laa ilaha illa allah wa kun nekkal madal azmaani sa ngiirug jamono minha fil xadar deel attentionné wu bu baax di mooy tane ko di faire attention ak bakkan mi bu ko wóolu mukk mooy koo xamante ni surveillance vingt quatre heures sur vingt vingt cinq heures sur vingt quatre la soxla waaw moom bu ko bàyyee tarfatal ayni waxoon naa la ko sa ubbee paase distraction la bañ yëgadi la ñuy bañ boo ko defee rek ñu dugg la waaw kon nag nekkal sa ngiirug jamono minha fil xadar di ko wattanu ko bu baax kaman keem ka nga xam ne yulaaqi day dajeeg asadan gaynde goo xam ne yabghi day sàkku darar lor ko waaw gis nga boo gisee gaynde bu taxaw fee mu leeral ne yow daal xaw ma loo doon xoole ba duggub àll ndekete ci màndigu gaynde gi nga dox diine mu taxaw mu leer ne dafa xiif di la xool yow mu leer na ne boo dëppee di daw du la ci génn parce que moo la gën gaaw léegi mu ngi lay xool yow yaa ngi xool am naa distance bu dox seen diggante xam nga foofu doo fa distraire de yaa ngi di xalaat léeg-léeg sa xalaat dootoo ko man da ngay tiit ba lu lu waye di rek ngay te nga njëkk rek daw ndax tiit waaw mu ne na gis nga ni nga gisee gaynde goo xam ne leer na la yow lay ut yow lay ut yow la bëgg a lekk ndax dafa xiif ay njabootam daa am doom yu sew gaynde gu jigéen la daa am doom yu sew yoo xam ne foofu mu dundal leen te gis nga la mu ne keem gis nga nii boo dajeeg waajay dajeeg gaynde goo xam ne day sàkku lor ko reere ko daal di koy yàpp gis nga kookee ni muy nekk ci fuglu di def ndànk lool di ko seetlu di xaar bu yëngoo rek moom mu xool nan lay def wala balaa yëngu sax moom mu xool ni muy def mu ne yow nu mel noonu noonu ngay nekk biir ak sa jamono ak bakkan mi waaw mu ne fa innahu yakunu madhuran abad in sa'atan yaghful yuhawilhu asad mu ne lu tax waa ji nekk ci fuglu day moytana ko bu baax ndax fa innahu ndax waa ji gis day ne bu na ko moom la bëgg lekk yakunu day nekk madhuran nekk koo xam ne day nekk ci tiitaan gi gu rëy lay nekk mu xool gisul genn garab goo xam ne sax mën na lan langaa mu fexe yéeg ba ci kanam xool ba xam faa bi ndànd foy foy mu gis gaynde gi nag di waax di taxaw di ko leer na ko asu lay gaynde gi day waajal nan la koy tëbalee kay gis nga ni muy tiite noonu nga xam ne karawam yi karawul kii wam yi daf lay jóg ndax tiit mu ne nag waa jooju noonu lay mel day nekk ku tiit abat ba faaw fekk gaynde gaañ koy xool in saatan leer na ko ne mépp bu dee benn tierce benn saabu ndaw rek yaxful moom la yëgadee tuuti yu haawilhul asad gaynde gi dina ut pexe ci moom dina ko dina ko fàdd léegi moo ko gën a xam moo tax tekk lay def léeg-léeg sax tànk bi dina xesen mu war a sëgg xesen ko mais dootu ko yëg parce que dinaan bu may sëgg sax problème la bu may sëgg sa waay di daal sama kaw mooy gis nga noon ngay mel ak gaynde gi noonu nag nga war a mel ak sa bakkan waaw léegi nag nga ni mu ne la nag kaay ma wax la watil adaawatu bi hada shaani nimatu rabbina ala al insaani li annahu yakunu mutarran ida araada rafaaha li rabbihi xudaa sëriñ bi ngi jeexal ndax ba léegi bu waxee fii ba pare day def faslun ah lii fii ñu jàng ba fii foofu la yem après day def faslun wax la beneen noon bi ci tegu ci mbindeef yi mu ne nag bul tiit watil adaawa gis nga noonoo gii ma la décriral melal leelu ko ci bakkan mii nga xam ne moom gaynde gu lay nar a fàdd noon nga war a jëflanteeg moom di jël say matuwaay ak noonoo yi ma fi wax yëpp ni muy fexe ngir nax la mu ne lii lépp nag yëgal ne noonoo gi bi hada ci mbir mii ni'matu rabbina xéewalu suñu borom la nga ne ah iblis mi nga xamante ne ni bànneex mi mu ne waaw loolu lépp nag ni'matu rabbina wallahi xéewalug suñu borom la de alal insaani ci nit ki nga xam ne moom moo jëm ci boroomam moo nam ma dem ci boroomam xam noonu yii yépp xam ne ñu ngi koy waajal ku nekk a ngi taxaw génn sa bot ci sa jaasi di xaar ngir ngàdd la mu ne nag noonoo kii nii xéewalu suñu boroom la ci nit ki nga ne ko waa lu tax foogoon ne lii musiba la mu ne déedéet xéewalu suñu boroom la de li annahu ndax kat moom njam si yakunu mutarran waa ji nam ma dem ci boroomam te am noonu yu toll nii yépp day nekk koo xam ne day lor day nekk koo xam ne il sera obligé ndax noonu yu mel nii ku ko am xam nga ne say pexey bopp taxul nga rëcc ci ñoom kon kenn képp kott dong moo la ci mën a muccal mooy boroom bi la bind bind leen waaw te loolu lépp lu lay delloo ci sa borom xéewal la lépp loo xam ne dalay delloo ci boroom bi tabaaraka wa taala xéewalu borom bi la bum la defal waaw moo tax moo tax mu ne ndax cam si yakunu li annahu yakunu muttaran day loru nekk koo xam ne day obligé nekk koo xam ne day loru idan bu keroogee bu nekkee ci kanamu noonam yi ida bu nekkee araada rafaha bu bëggee yëkkati noon yi noonoo gii mu fexe yëkkati ko fexe jéggi obstacle yii yii nga xam ne ay mbir la yuñ teg ci yoonam ba du tax yu jàll noon yu mag yi bu ko bëggee jéggi yékkati ko day nekk ku loru day obligé jaam dem li rabbi day loru ngir war a mën a dem ci boroomam dellu ci moom ngir mu dimbali ko ci yii nii te lépp lu lay delloo ci borom bi xéewal la kon nag waay xudaa waaye sama waay